xam nga loolu même ñi nga xam ne dañuy jàpp ci xadiis bii naan day wane ne yàlla daa féete kaw nit ñi te mu ngi kaw xadiis bii nii ñoom waxul ni ñu waxa yàlla waxul ne xadiis bi waxul ne fis dana waxul ala sama te amintu man fis sama i la wax waaw waaw man fis sama i waxul man ala sama i non man fis sama i mais ñoom dañ naan non non ala sama i ñoom noonu lañ ko dégg noonu lañ ko jàppe ne loolu mooy li xam ne mooy yell moo tax xattaa ñiy dàq lool boo seetee côté boobu euh, daanaka loolu tamit dañuy def noonu ne boobaa nag ba pare boo ñooy wax euh, ne ci alal arsh waaw te euh, a yaatu li nga xamante ne mooy asamaan ak suuf <laughs> waaw waaw kon nag affaire bi mu ngi noonu la quoi waaw kon loolu lu lu am am solo la <laughs> moom laal imaam di wax yooyu mooy aaya yooyu noonu noonu ñi ci wax loolu dañu ne noo bu leen foog ne nag euh, borom bi tabaaraka wa daa nekk ki nga xamante ne nii boo affaire yi dañ koo dañ koo dañ koo dañ ko tiim mooy ki nga xam ne bu ne moom mooy ki nga xam ne euh, mooy euh, yàlla ci asamaan wa fil ardi ilah mooy ki nga xam ne daa nekk yàlla bi nga xam ne moom lañuy ñuy jaamu ci asamaan waaye ci suuf asamaan lool kenn waxul ne ah boroom bi tabaaraka wa taala de moom daa nekk ci li nga xamante ne nii mooy biir suuf loolu kenn waxu ko waaw wa huwa allahu fi samaawaati wa fil ard mooy yàlla ci biir asamaan yi ak wa fil ard kooku kenn ñëwul ca suuratu An'am naan yàlla mu ngi waaw kon mu ngi ci biir asamaan yi mu ngi ci biir suuf loolu amul kenn ku ko wax kon affaire bii loolu la moom ñooñ dañ naan ci kaw ala mu ne wa man xaala képp koo xam ne wax na ci ñi nga xam ne dañoo rëy xel ci gisaa boroom boroom xam-xam yu ñaw xel yeeg na yi ak ñi nga xam ne ashaabu tanziih bi nafyi al-hidd ñi nga xam ne ñoom al dañoo sori li nga xamante ni ak tanziih ci sori li nga xam ne mooy ay déxal ak possibilité impossibilité jihad yi am ci xaq borom bi tabaaraka wa taala mu ne loolu da ko ñoon dañ ko interpréter ci ta'wilaat yu bari yoo xam ne Imaam An-Nawawi ne lu niroog li romb waaw kon nag mu ngi noonee kon loolu mooy li nga xamante ni ci gàttal loolu la léegi euh, am na yeneen yu wax yoo xam ne am na ci <coughs> euh, léegi ci gàttal bu am ñeneen. comme liñ la doon wax que ne euh, léegi euh, boo gisee ci wàllu euh, ñi nekk Hijaz ñu bari ci ñoom actuellement parce que bëgguma di utiliser terme wahhabiya voilà parce que loolu neexu leen même bu dee ne dañ leen ko askanale mais bon c'est juste pour xàmmee leen loolu tamit képp ku wax loolu bon ci côté boobu loolu it kenn mënu koo dàq waaw waaye voilà ñoo xamante ni ñoom dañuy wax di woowe seen bopp na ñoom ñooy waa salafi te ni euh, non hadis bii day wane ne yàlla mu ngi ci kaw wala daal féete kaw nit ñi wala ak loolu mais que bu ne am na loxo am na loxo ñenn ñi ci ñoom boo xamante ne wute naag loxo yi am waaye loolu loolu loolu déggoo li imaam al-Qaadi wax loolu wute naag li nga xam ne ñu njëkk ñu lool lañ doon waaw lépp loo xamante ne mbindeef moom la ñuy xame mbindeef loolu dañ koo dañal yàlla yàlla xam lan la ci nam loolu mooy tafwid loolu moo doon aqiida ñu njëkk ñi ñu ëpp ci ñoom waaw te wax naa la du ñoom nit sax voilà waaw mooy loolu yàllay wax te loolu à vrai loolu ay melo la waaw léegi ñooñu noonu par exemple ñoom ci seen bopp dañoo tawil parce que fi sama ibi ay na laa mu ne fi sama amul kenn ci ñoom ku ne yàllaa ngi ci biir asamaan si dañ naan mu ngi ci kaw alal arsh te arsh moo féete kaw asamaan waaw arsh moo féete kaw asamaan waaw <laughs> kursi yu kese moo ëpp asamaan yi juróom-ñaar boo ko jëloon sànni ko ci biir li ñu yonent bay sa sam xamal day mel ni benn caq benn jaaro boobu nga jël sànni ko ci désert te kursi yu li muy réy réy boo ko jëloon sànni ko ci arsh day mel ni moom itam benn caq nga jël sànni ko ci désert kon kooku newul ci lii kon ñoom buñ naan waaw ndax parce dañ naan la waa parce que aayee ñoo ne ñoo ala arshis tawa kon ñu xam ne kon fi sama i boobu dañ naan la waa léegi kon xam nga ne kon aaye yooyu yëpp nga gis yii demee ni yii demee noon loolu benn mbir lay wane que ne borom bi du corps physique premièrement ndax laysa kamithlihi shay lépp lu nekk corps physique daa nekk loo xam ne dafa composé wu te lépp lu composé wu am lay composant waaw bu ma nee ordinateur tax mu nekk ordinateur mais am nay fil am na yeneen yoo xam ne ñoo ci nekk ngir mu former ordinateur taxawul rek nekk ordinateur te yooyu yee di ko former dañoo sosu te yàlla sosuwut moo tax du koor physique boo xam ne dañ naan walla xaw ma lan la mel waaye yàlla daal koor la doy de az-zaatul aliyya borom bi nag day wàcc ci ay tanazulaat comme di ko al aka akabiru di waxe muy boroom xam-xamu suufi yi mag yi kene mbir mi lenn la mbir yi ay tajalliyaat la ay wàccuwaay la yu borom bi wax ci alquran ak sunna yonent bay saasaam bi ñu ko wax borom bi day wàcc di wax ak comme ni jàng yi waxe waaw comme ni arab yi ni ñoo xam ne moo tax quraanan arabiyyan ñoom ni ñuy waxe boroom bi day jëw comme que alquran la wax da ko wàcc ci seen làkk ñoom ni ñuy waxe la borom bi ñëw alquran bi waxe noonu waaw ngir ñoom ñu waaw bul fàttale bu fàttale ko li ñu waxoon ci jotaay bee ñu génn boroom bi nee na ci surat Ibrahim yónnuwuma benn yonent illaa bi lisaani qawmihi li yubayyina lahum ngir mu leeral leen amul benn yonent mooy yónni lu dul ci lan nañu ay ñoñam nañuy waxe ak tamit mooy lépp loo xam ne loolu la làng ba da euh, laaj waaw ni ñuy former phase yi ñuy waxe yooyu waaw kon loolu boo baree jël nag yow gën ko à la lettre jàpp ne c'est ça déedéet yaa ngi juum voilà te yàlla loolu day wane ne yàlla wala moom daa am loxo di woo xamante ne nii wala moom lay kiiwee nangam wala di dem di di di ñëw di taxaw suñu kanam bu ñuy julli ñëw taxaw suñu diggante xibla bi après bu ñuy ñaan nag mu nga ca kaw ñu war a yëkkati loxo yi ci kaw wala bu ñuy sujjóot mu nga ca suuf ñu war a sujjóot fekk mu ko mu ca suuf déedéet loolu ay tajalliyaat la ay wàccuwaay la mais zaatul aliyat mbindeef xelu mbindeef mënu cee àgg mbindeef manu ko dafa lott mbindeef yi ëlëm na xelu mbindeef di jote loola la sauf que nag borom bi ba bëggee ñu xam ñu fa def ay tanazulaat waaw ay ay wàccuwaay ay tajalliyaat ay wàccuwaay yoo xam ne moom la def nga xam ne léeg-léeg day wax comme ni nga xam ne nit ki moom lay gént xam nga gént boo duggee ci gént benn am monde la boo xam ne boo fa duggee mais lépp possible mais gént gént amul loo fa lu yàlla deful ne mënoo ko fa gis yàlla ci boppam man nga ko gént moo imaam ahmad ne man damaa gént gis yàlla ma laaj ko ana lan nit ñi man a def ngir gin laa gën a jege mu ne paar jaare ko ci sama kaddu muy sama alquran ji waaw loolu par exemple mooy gént la alamul xayaal alamul al al al al al al xulum loolu ma ay ay ay axlaam yi mën nga faa gis lu ne alamul misaal lu ne dafay possible loolu ay tanazulat la yu yaa borom bi def la tarkabunna tabaqan an tabaq borom bi di ñu wàcc di ñu wan ay mbir di wax ak ñun saa su ne ci suñu monde réel bii day wax ak ñun à travers mbir yi ak xew-xew yeeg yooyu waaye beneen monde wu ñu sóobit day wax ak ñun foofu loo xamante ne wute na ak monde bii comme monde gént yi ni mu wutee yow nga xam da dangay nekk koo xam ne mën a dupliquer wu sa bu bari gis sa bopp fii jekk yaa ngi mu Los Angeles jekk yaa ngi ci même instant bi yaa ngi taaba nga di wër yooyu yëpp muy possible ci monde alors que boo ci génnee possible atul loolu ay mbir ma yoo xam ne nit ki il faut mu différencier leen yàlla tere lool mooy mun ci ñun basar yi léegi lan ngay xalaat ki nga xamante ne mooy ki ñu sàkk ñun foog mën nañoo teg ay mbiram li muy wax dëgg la loolu li yàlla wax noonu lañ ko gëmee waaye mooy ne boo ko jàppee à la lettre comme bindee la mel xamal ne waxoon na ci aaya laysa ka mislihi shay amul dara lu mel ni moom waaw waaw léegi nag mbir mi yëpp loolu la. mooy mbir mii loolu la léegi euh, côté boobu euh, nañ ci taxaw noonu mu des hadith bi ci boppam boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ naan hadith bi ayna Allah attention parce que ñoom al imaamul Bayhaqi rahmatullah alayhi imaam Maalik am na lu mu ci solo mais ju riwaaya bi nga xam ne moom la jor nii bi nga xamante ne nii euh, moom foofu ndaw si borom bi yonent may saa xam da ne ko atashhadiina an am ilaha illa allah da koo di nga seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ko yàlla mu ne ko waaw te man nii ndawul yàlla mu ne ko waaw mu ne ko kon libéré ko fa innaha mu'mina kon libéré ko moom way ngëm yàlla la <coughs> yàlla la léegi loolu noonu <coughs> loolu noonu eh, eh, boroom xam-xam yi dañ cee wax am na riwaay yoo xam ne hein eh, ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf ña faa xamal que ne non non riwaay yooyu dañoo war ne ndaw si benn ñaar am na riwaay yu ne dafa muuma am ñu ne non muumawul mais sauf que arabe la déggul woon waaw parce que jaam la woon boo xamante ne nii euh, euh, mooy jaam yooyu jóge woon nibi voilà ci la woon mais moom déggul woon arabe am ñu ne noo moom dafa muuma woon loolu lépp ay riwaayé la yoo xam ne ñëw na boo demee ci riwaay riwaayaat yi ci al imaamul Bayhaqi indi da nga ko ci gis rahmatullah alayhi eh, léegi moo tax moom imaamul Bayhaqi ci boppam wax yi moo tax wax jii nii ay nallah bi loolu ñu jàpp ne lii nii en ñi nga xam ne ñoo soloo xadiis yi ñoom ñoo def tasarrufaatu ba'du ruwaat la lenn ci ruwaat yi ñoo ko waxe noonu ne yonent way saasam dana ay nallah parce que ndaw si dafa muuma ay nallah muuma noo koy waxe mooy langage des signes booy wax yàlla mooy dangay ngay ci kaw loolu mu may xam nañu ko ñuy wax ak langage des signes xam nañu loolu dangay def signe ci kaw waaw léegi loolu mu def signe yonent bay saasaam da koo def ci signe yow euh, mooy ana yàlla mooy comme langage des def ñii après ay na la ndaw si joxoon ci asamaan ah bu xam ne kon kii yàlla lay wax waaw mooy yàlla bi nga xam ne bu ñuy ñaan moom la ñuy tàllal loxo kon kii moom la gëm gëmul awsaan yi imaamu Nawawi yi doon wax yi nekk bay bayna aydihim yi nekk seen kanam xërëm yi nga xam ne moom la ñuy jaam waaw mu ne ko yow mu ne ko man kii mu mu def ay signe que ne yow ndaw yàlla gëm na loolu mu ne ko kon libéré ko léegi mbir mi yëpp loolu la voilà ñu ne am na foo xam ne riwaay yoo xam ne ne atashhadina an la ilaha illallah kon nga gis ndax da ngay amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla fa la ñu gis ay la ko doon def fii mu ne ko ayna Allah ñu ne lool tasarrufaat ba'd ruwaat la mais mbir mi dëgg-dëgg mooy affaire bi lenn la mooy ndaw si wax ci boppam soit manu ko woon wala déggul woon arab yonent bay sa sam langage des signes la doon def ak moom waaw te bu boobaa <laughs> mooy bu buñ nee ko voilà mooy ki ngay jaamu def ko si kan ci langage bi mu doxoon ci kaw asamaan si loolu ñeen nan nañ ne voilà yonent bay sa sam mu ne ko ayna Allah <laughs> bële mooy atashhadiina beneen mu ne ko ndax yaa ngi seede bii mooy ana yàlla bii mooy ndax yaa ngi seede ne amul benn buur ñu war a jaamu ah kan ngay seede ne amul benn buur mu ne allah yàlla <laughs> joxoñ ci asamaan ci waaw kon loolu yëpp loolu mooy côté boobu bon am na euh, tamit yeneen yoo xam ne yeneen wax yu ci ñenn ñi wax ne hadis bi daa am loolu tax ñenn ñi ne noo daa am istiraab ndax wax yi dafa wute ñii ne dana ay na laa ñii ne ndax daale seede ñii ne ndax da doon muuma woon ñu koy kii mais loolu yëpp mën nañu jàpp ne loolu yàqul dàqul xadiis bi dara voilà ja booy nii ko ñoom imaam an-Nawawi wax ñoom imaam al-Xattaabi ñoom ñoom Abdullah al-Qaadi Iyaad rahmatullah alayhi mooy xadiis bi sax na sax na kay mais mooy tasarrufaat ba'd ruwaat loolu da cee am entre ayna laa ak tashhadiina waaw ndax da ngay seede ak tamit fan la yàlla nekk ak tamit lii nga xam ne day wan ne ndaw si dafa muuma woon wala daa déggul woon làkk bi nga xam ne moom la yonent way saa saam doon wax di arab yonent way saa saam comme rek boo xamul yow boo ñëwee man moo gisoon chinois instant bi boo déggul français déggul wolof man dégguma chinois dégguma anglais dégguñ dara luñ man a wax mais ay signes la ñuy defante ay ay ay signes la defante voilà kon loolu tamit lu am am solo la ci wàllu xadiis bi léegi ginnaaw loolu lépp lii euh, dafa am loo am solo la loo xamante ne euh, ba léegi këccoo la nga gis ñeen ñi euh, dañ ci taxaw lu bari waaye walillahi alhamdu wal minna liñ ci wax doy na nii wallahu a'lamu bi sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab léegi mu des kon ginnaaw bi gisee kon xadiis bi daa dans son intégralité kon nii la ñëwee kanta imaamu Nawawi li ko ci soxal li tax ñëwul ba fii mooy li ko ci soxla loon mooy lëkkaale bi nga xam ne moo am ginnaaw baabul wa'd wal iqtisaad fii digg euh, buntu euh, euh, yeete buntu nekk ki nga xam ne dangay ngay waaraate waaye jublu ci li nga xam ne mooy dal waaye jublu ci li nga xam ne mooy mu yemamaay ba nga nekk lu ëpp wala lu gudd wala loo xam ne day laasan day nekk ku yokkatloo ko nga xam ne moom ngay waxal loolu tamit lu am solo la moo tax loolu li ko tax mu indi ko fi mooy li yonent bay saa salaam wax Seydina Muawiya nii Ibn al-Hakam as-Sulami bi nga xam ne ci la ñuy lu mel nii moom la kaw kaw bi defoon ah kaw kaw bi ñëwoon daal di tuur ndox ci kaw kaw ci ci ci kii bi euh, ci ci ci ci jàkka ji ñu nar koo pam ci pam te yaa ngi fàttale kaw kaw boobu mais façon bii la defoon bi ñëwee da doon wax <coughs> voilà dafa ñëw euh, euh, def boo li mu defee li mu def boog laa bëgg a wax tuur ndox gaa yi di ko nëru duma mais yonent may saa saa ne bàyyi leen ko. dane ma am na ci riwaay yoo xam ne dane maa ngi waat ne masumaa gis jàngalekat bu mel ni moom waaw après ci la kontaane yonent bay saa saa am ne ko euh, ne ko kaay <coughs> euh, ne ne ko lii nii julli la tuddu waaw ne ko lii inna hadhihi salat comme li wax kii waaw <laughs> lii nii julli la tuddu yëwanul nag hein yëwanul li nga xamante ne mooy euh, li nga xamante ne mooy eh, waxu nit ñi quoi waaw léegi nag mooy lii exactement lii la ko wax waaw inna hadhihi al masajid la tasluhu li shay'in min hadha al bawl wala al qadar innama hiya li dhikri llahi yi loolu eh, xam ne mooy ci yu salte ak ay tuur ndox ak ngir tudd yàlla la eh, jàng al qur'an ak yooyu mooy euh, ba mu gisee yonent way saasaam doxalee lu rafet moo tax mu julli bi mu kiiwee mu julli ñaari rakka daal di tàllal loxo yi ne allahumma arhamni wa muhammadan ah waa yërëm ma maag muhammad nii ah yërëm ginnaaw sañu ginnaaw kenn voilà <coughs> après mu jóg daal di dem <laughs> moom taw kaw bi saway <laughs> waaw moom loolu la dafa julli wax loolu waaw premièrement yeneen tamit sax gestu daal di muuñ ne ko ah yow de la kat xajjarta waasi'an waaw après euh, mu dem tuur di tuur wax yeneen tamit sax saam mu ne mosuma gis ku mel ni moom jàngalekat bu mel noonu comme noonu mooy yeneen tamit sax saam ñu gis waaraateen ni mu teeye ne maa jàngalekat bu mel ni moom du lu jiitu du luy ñëw ci kanam mosuma koo gis doo gëdduma dóoruma te ŋaññu ma. kon waaraatekat bi na fexe bañ jàpp waaraateem nekk waaraate goo xam ne waaraatey gëddaatee waaraate goo xam ne daanaka ay yar la ca ña ngi koy wax bu dee ne defuñ lu ko war wala doon dem nañ ko mais xamuñu ndax waxoon nañ la foofu bi ñuy gis xadis boobu jëflanteeg nit ñi daa am ñi nga xam ne xamuñu dañuy dóoru ñëw ci daara ji yemuñu ñi nga xam ne dañoo yàgg ci daara ji waaw te waxoon nañ la yoon ci sa sam defoon ak te nga xam ne daa soloon jaaroy or ba mu jël ko sànni ko waaye gis nañ fi xadis sayyidatu Aisha bi mu ne daf yonent may sa sam dafa ñëw fekk ma def benn rideau boo xam ne am ay dessin mu jël ko xotti ko waaw mu loolu xam nga bokkul loo xam ne euh, voilà mooy loolu jëf la xam ne xot yàq da koo yàq moo tax imaamu Nawawi ne moo afsadaha voilà kon da ko da koo yàq loolu yëpp dafa am solo waaw ba pare jàngaleen gis nga ni mu teey ak ni mu dale waaw inna hadhihi as-salat la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas innama hiya at-tasbih wat-takbir wa qira'atu al-qur'an xam nga côté boobu taxawuñ ci xam nga côté moo tax hadith bi gudd lool mooy côté waa léegi léegi léegi kuy julli wax nag ah parce que waa ji wax na mais yonent may saar saam neewu ko mu defaraat julli ma <coughs> waaw waxu ko neewu ko julli waatal mais nee na ko kaay julli neew nee na ko baaw yellu si mais neewu ko euh, kaay julli waat voilà kon loolu mooy ci waxu nit ñi ak yi nga xam ne moom la ñuy waxante waaw kon mu ne tasbiix la te loolu mooy ñaan yeeg sikkar yi muy def ak yu mel noonu nga xam ne dafa sharia moo ko gindi ci wàll moo ko indi ci wàllu julli comme niñ ko wax waaw kon euh, euh, loolu euh, lu ama am solo la moo tax imaamu Nawawi rahimahullah naan hadith bi tegtal la ci mazhabu Shafi'i ak waa jumhur rahmatullah alayhim que ne takbiratul ihram farata la waaw ci farataay julli yi ndax dana ko loolu dana ko julli ji dara yoonu ci loolu ak takbir xam nga Hanafi yi ñoo naan la loolu bon dara fii mooy ñoom ñoo ci wute quoi voilà nee loolu taxu ñoo jóg léegi euh, mooy kanta euh, tashmitul atis nga ne mais alhamdulilah wax dana yarhamukallah te loolu yarham bon euh, loolu duggul ci mbir mi bu moo tax yeneen damay saa saa waxu ko loolu ci kalaamul naa naasi la tudd ndax dana yarhamuka mooy day xafaabante di waxtaan ak kenn di wax ak nit loolu dafa araam ci julli nit ki di ko def. te da koy yàq mu ne da koy yàq bu dee ne waa ji xam na ko ba pare tay ko waaw bu dee xam na ne lool day yàq mu tay ko wax ko lool day yàq mu ne lii mooy eh, eh, bu dee mu ne suñu bokk yi di Shafi'i yi rahmatullah nee nañ bu ne yarhamukallah bi kaafil xitaab yarhamuka di wax ak nit yàlla na la yàlla yërëm lool su julleem yàqu na waaw mais mooy bu ko tayee voilà waaye bu ne yar yarhamuhullah te loolu waru koo wax parce que wax yi waru ko wax mais bu dee dafa juum wax ko. wala allahumma arhamhu aw rahimallahu fulaanan mu ne lool <laughs> yàqul julleem ndax du mu du nekkul bi xitaab mu ne kantaa ki nga am daa tisóol yi fi salaa kooku euh, euh, sopp nañu mu wax ko sirran waaw mooy alhamdulilah ji na ko wax mais sirran mu bu ko kenn dégg mu ne lool mooy suñu mazhab te imaamu Maalik lool la wax mu ne kantaa imaamu euh, ibnu Umar ak an-Naxa'i ak Ahmad radiyallahu ñoom dañ ne mën na koo wax ci kaw mu ne li jëkk li nag li ñu njëkk a wax lool moo gën a feeñ <coughs> ci la doon wax ne lii lépp nag mooy ci ki nga xam ne dafa dafa mooy wax ci julli benn affaire la loo xam ne lu tuuti xam nga loolu benn affaire la mooy waa ji dafa wax voilà <laughs> waa dafa wax mu ne xari euh, fii nii euh, dañ ciy jànge tamit tahrimul kalaam fi salaa xaraamalu julli euh, di julli di wax wax ci biir julli moo xam aajoo ko waral wala déet moo xam ngir ñu daal di maslaxay julli ji la wala déet bu dee dafa soxla yee mettre en kii daal di yëgal imam bi dara wala yu mel noon bu boobaa day day sàbbal kon ni ko yonent bay sa sam jàngale bu dee ne góor la bu dee jigéen mu daal di def tàcc googee euh, lay def bu dee jigéen la mu ne lii mooy suñu mazhab ak mazhabu imaamu Maalik ak imaam Abu Hanifa ak jumhurul ulama waaw ci salaf yi xalaf yi mu ne waaye gi jiitoog way dawlu yeeg ñi ñëw ci ginnaaw mu ne waaye am na mbooloo comme imam al-Awzaa'i ñu ne noow waaye bu dee ngir defar julli daraa ci newul nit ki man naa wax kay bu dee imam bi dafa kii dafa yàq julli ji wala daa am lu mu ci fàtte nit ki man naa wax bu dee ne wax kesee tax mu leer mu ne ta lool li koy moom fi mu tegtaloo mooy hadith Abdullah Zul Yadayni bu Seydina Abu Hurayra boobu te waxoon nañ ko bi sallallahu alayhi wasallam julli benn ci julli tàkkusaan wa tisbaar julli ñaari raak te daal di sëlmal <coughs> Seydina Zul Yadayni daal di jóg ne ko mais yonent may saasan da ngaa fàtte wala dañoo wàññi julli mu ne ko ñaar yooyu benn amu ci mu ne ko si am na bu ci am kay soit dañoo wàcc julli <laughs> dañoo wàññi julli wala da fàtte sëy naa yonent bay saab saab ne asadaqa dul yeneen ne ne dul yeneen wax na dëgg li wax noonu la ñu ne ko waaw ñaar nga julli de yonent bay saab saab dem daal di julliwaat ñaari rakka après mu sujjóot ñaari sujjóot léegi loolu a ah, eh, al imam al-Awzaa'i ne loolu ci julli lañ ne woon loolu lépp julli ji la te dañ doon wax ndax loolu moo doon da doon yéwénal mbir bu dee loolu man naa nekk voilà kon loolu la eh, loolu lu ama am solo la <laughs> imam An-Nawawi nag mu wa hada wax nag mooy ki nga xam ne moo ko tey xam ba pare di ko def xam nga alawlaa ilim la wax dool mooy waajee ko tey waaw parce que julli ak imam bi kii mu ne ko imam mu def subhaanallah mais imam bi kii mu ne ko imam da ngaa yokk wala da ngaa wàññi nangam bu dee loolu la ko mën a waxee da koy wax te dara ci nawul <laughs> léegi mu ne kon ñun ñun ñun tamit Shafi'i jumhur li ñuy wax mooy ci ki nga xam ne wax ju tuuti la mu ne wa bi <coughs> aman naa si kantaak ki tey taxam waaye lu tuuti mooy mu def sàbbal lay wax bu dee jigéen mu taaj léegi ah karta imaamu ci euh, euh, al-Awzaa'i li mu wax wax nañ ko léegi léegi mu ne imaamu Nawawi ba léegi al-Minhaaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaaj rahmatullahi alayhi mu ne kanta ki ki nga xam ne daa fàtte kooku moon bu dee daa wax te tay ko da koo fàtte bi kalaamil qaliil indana loolu yàqul julleem ci ñun mu ne loolu moom la Maalik wax ak Ahmad wal jumhur ak jumhurul ulama rahmatullahi waaye mu ne wa qaala Abu Hanifa kanta al-imam Abu Hanifa radiyallahu anhu moom wal kuufi yu nag waa kuufa ñoom dañ ne non kii yoom day yàq waaw non bu ko tayul wax wax juumu man bi wax day yàq julli waaw kon nag mu ngi noonee kon nag mu ngi noone <clears throat> léegi mu teg ci ne waa léegi fa in kasura kalaamu naasi fa fiihi wajhaani mashhuuraani li ashaabina waa léegi bu dee ci fàtte daa fàtte wax ci julli mais li mu wax dafa bari ah moom waxul benn waxul ñaara ah. voilà léegi nu muy demee. mu ne ñenn ñi dañ ne asaxuhuma li ci gën a dëgër ci ñaar yi mooy lu salaatu bu dee nag daa bari wax ji mi même bu dee daa fàtte moom euh, bon salaatam julleem day yàqu ndax loolu lu raar la ko quoi waaw mu ne wa amma kalaamul jaahili idaa kaana qariiba ahdin bi islaam fa huwa ka kalaamin naasi falaa tubtilu salaat bi qaliilihi mu ne kanta nga ne ma waa léegi fi nga xam ne xamul nag waaw kooku mu ne kooku wax ju tuuti du yàq li nga xam ne mooy julleem kooku day yor àttee ki nga xam ne dafa fàtte wax comme euh, li dal talu ma loolu mooy li xadiisi Muawiya ibn al-Hakam hada alladhi nahnu fii ndax loolu li koy wane mooy xadiis sayna Muawiya bi li nga xam ne ci lañu ne li anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam lam ya'muruhu bi i'adati as-salat lakin 'allamahu tahrima al-kalam fi ma ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam digalu ko eh, mu daal di julliwaat baamuwaat julli ji waaye xamal na ko nag ci li ci kanam kene loolu dafa xaram kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam kon mbir maa ngi noonu ñu gis ci hadis bi moo tax gin a yaatu li ah vraiment dañuy ramasser nii ngir bañ a gën a guddal waaye hadis la boo xam ne bu rëy ñàngat la léegi nag li tax imaam indi ko fi wax nañ la ko sànq mooy rafetu jàngale yonent bay saa saa ak waaraateem ni nga xam ne noonu la ci nekk koo xam ne gis nga ni mu dale ba moo tax Seydina Muawiya radiyallahu anhu al ibn Hakam ibn al Hakam as-Sulami ne maa ngi wàcc yàlla masumaa gis jàngalekat bu jiitu du teelante fi ñu ñëw ci ginnaawam ku gën a rafet jàngaleem ko moom kon nag loolu mooy li nga xamante ne moom la jullit bu nekk daal di war euh, euh, rawatina jàngalekat daal di jikkoowu làmboo tamit gis nga tamit bokk na ci mooy bi mu ñëwee di ko laaj ay laaj neewu ko wayow sa laaj yi bari na way ah waaw bi mu ko waxee wa pare nee na ma ne ko ya rasulullah ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam ah man nag damay dóor a tuub waaw islam nii am na nag ci ñun ñoo xam ne ñuy dikkal kuhaan yi léegi mu xamal ko voilà kon mooy jàngalekat bi euh, daa war a nekk koo xam ne ci laayu biiram ci guwaaraateem mooy yaatu dënn day nangu waaw buñ ko laajee mu leeral rek te yàlla tax te bañ a nekk naan yow nag sa laaj yi ëpp na quoi yow laaj nga ma fi kuhaan yi da ngeen koy dikkal wax naa la da ngeen di gaafalaate wax naa la da ngeen di am na ñuy rëdd wax naa la nangam ak nangam en plus nga ñëwati jaariya bi nangam ak nangam loolu no gis nga yaatu bind yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nag ci kaw nii xadiis bi jeex na léegi dañ ciy teg. xadis bi nga xam ne moo ci tegu dong dañ koy wax jàll ndax xadis bi gisoon nañ ko te mooy dernier xadis bi ci buntu bu ko defee ñu tëj buntu 91 muy euh, xadis numéro 702 al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne mu ne waan al Irbaad ibn Saariyata radiyallahu ta'ala anhu annahu wa'adanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maw'izatan wajinat minhaa al-quluub wa zarafat minhaa al-'uyuun wa dhakara al-hadiith wa qad sabaqa bikamaalihi fii baabi al-amri bil-muhaafadhati 'alaa as-sunnah wa dhakarnaa anna at-Tirmidhiyya rahimahullahu qaala innahu hadiithun hasanun sahiih kon al imaam mu indi xadis bii nga xam ne jotoon nañ ko gis mu ne xadis 702 wa an al-Irbaad ibn Saariya mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mu ngi tuddoon al-Irbaad di doomi Saariya radiyallahu anhu annahu mu ne wa'azanaa rasuulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama daal di nañuy waar maw'izatan waaraate boo xamante ne bu jotale jotale boo xam ne wajilat minha al-quluub yi daal di nañ ci jàq lool waay wa darafat minha al-uyun suñu bët ya oh suñu rongoñ ya daal di ci génn bu baax sotteeku ci bu baax a baax a wax waaw wa dhakara al-hadith après mu tudd li topp ci hadith bi li ci tegu ba ni mu jeexe li tax imaam indiwu ko mu ne wa dhakara al-hadith mu tudd ko waqad sabaqa mu ne ndax hadith bi romboon na bi kamaalihi ci matam indi hadith bi intégralement indiwoon naa lépp hmm. ci li nga xamante ne nii mooy. ci bunt bi nga xam ne baabul muhaafada bunt bi nga xamante ne moo la doon wax ci wattu ah ala sunna ci sunna waaw wa zakarna te tuddoon nañ foofule kene at-Tirmidhi que al imam at-Tirmidhi de rahimahullahu taala waxoon na ne qaala waxoon na innahu kana xadis bii de ah daa nekk xadis boo xamante ne xasanun bu baax la waaw waaye saxiixun bu wéer bu wéer la voilà kon euh, loolu la al imaamu rahimahullahu taala daal di wax en fait euh, à vrai dire sax al imaamu Nawawi fi mu indi woon mu gën a gudd baabul muhaafada parce baabul muhaafada dëgg la indi woon na ko fa waaye foofu euh, dafa gàttoon waaw moo doon si si si lu may wax nii da koo indiwaatoon ci euh, chapitre cinquante trois cinquante quatre baabu fadlil bukaa min xashyatillahi ta'ala wa shawqan ilay muy xadis quatre cent cinquante six xadisul Irbaad ibn Saariya qaala wa'adanaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'izatan wajilat min al-quluub wa zarafat min al-uyuun wa qad sabaqa fii baabi nahyi anil bid'a voilà mooy xadis cent cinquante sept bi voilà foofu xadis cent cinquante sept Euh, al imaam foofu la ko indi woon waaw foofu moom guddaloon na ko ndax foofu la ko njëkk indi euh, muy xadiis cent cinquante sept di baabun fil amri bil muhaafazati ala sunna voilà waaye du euh, al bidaa bi du ko fa indi woon parce que dafa ñëw lu bari dafa ñëw xadiis boobu mu wax al amri bil muhaafazati o dëgg la foofu la ko yaatale voilà foofu la ko yaatale sinon hadis bi ñëwaatoon na hadis quatre cent cinquante six comme niñ la ko waxee baabu fadlil bukaa min xashyatillahi taala waaye après mu daal di koy indiwaat fii nga xam ne moom lañ nekk muy sept cent deux waxoon nañ la dina ñëwaat euh, euh, tey nag mooy bu mujj bu mu ñëw kon hadis boobu boo bëggee am lu gën a leer da ngay delluwaat hadis cent cinquante sept ci baabun fil amri wil muhaafazati ala sunna wa bi aadabiha boo demee foofu hadith cent cinquante-sept ñun ne woon moom al imam an-Nawawi athani moo doon ñaare lan abi Najih al-Irbad ibn Sariya radiyallahu taala anhu banim jeexe kon nag ci kaw noonu lañ jeexale mbir mi lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak buntu bi rek bu dee luñ ci yokk mooy yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dafa leena e, e, nekk koo xam ne da leena waar waaw ñu ngi ci baabul wa'd wal wa'd wal iqtisaad fii te ba mu di waar dafa nekk koo xamante ne waaraate wu jotalee jotalee jotale waaw ba moo tax keroog bët yi dañ ci eh, jooyi rongoñ yi génn ci waaw mu ne usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum abdun habashi wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira waaw maa ngi leen di dénk eh, ragal yàlla ak dégg ak topp te bu dee ne ab jaam habashi moo jiite wa na te dëgg-dëgg man ya'ish minkum ku dund ci yéen fa sayara ikhtilafan kathira xilséef naa gis wuute gu bari fa alaykum maa ngi leen di dénk nag bi sunnati sama sunna wa sunnatul xulafaa ar-raashidin ak tëralinu ci xulafaa yu tedd yi nga xam ne dañoo gidi yi mahdiyyiina yu gindeeku yi dañ leen a ginne addu alayha ngànk leen ko bin nawaajibi ci seen biir seen dëgëj ya wa iyaakum te ngi leen di moytandikuloo wa muhdathatil umuur yi nga xam ne dañ koo sos ci diine fa inna kulla binaatin dalaala ndax kat binaa gu nekk daa nekk ak cànkute nga gis gis nga kon yeneen bay saa saa ay waaraateen mi nga xam ne noonu la doon jotale nekk loo xam ne guddul lool gis nga ni ko al-Irbaad waxe te tamit am na am na yoo xamante ne gis nga lii wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu lañ jeexal nii bii di ñëw ñu gis chapitre bi nga xam ne moo ci tegu ba léegi ci kitaabul adab kon dafa bokk bala ñu génn lool naroon naa ko mooy dafa bokk ci ay teggin ki nga xam ne mooy jiite mooy bi buy jiite na bàyyi sa teggin yi da war a la lamboo waaw moo xam ne mbir mi li ëpp solo nekkul guddal xutba bi ba pare gàttal li nga xam ne mooy julli ji waaye mooy contraire bi la loolu la war a def te tamit muy ciblé ci ay xutbaab loo xamante ne nii eh, mooy di diir li nga xam ne moo ci am solo na ko wax li amul solo après ak yi nga xam ne jarul dugg ay détails mu bañ cee dugg détails ndax maxaafata sa ama bañ a yokkatloo nit ñi loolu dafa bokk ci tegginu imaam yi